أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد kon suñu boroom tabaraka wa taala di wax fi nga xam ne moom lañ yemoon ci saar bi nga xam ne mooy alxadiidu du weñ di feer nga xam ne ñu ngi woon ci laayam ñaar fukkeel bi ak ñeent bi lañu war a gis tey fi muy wax baada a'uudu billahi minash a rajiim alladiina yabxaluuna a ya'muruuna an-naasa bil buxl wa man a fa inna allaha huwal ganiyyul a mu ne alladiina gaay nga xam ne xam nga moom ñu doon wax ni nga xam ne mooy gëm dogal ak xam ne lu xew borom bi da ko dogal boo yàgg ngir ngeen bañ di jàq ci li leen faat li leen li nga xam ne rëcc na leen waaye li leen borom bi jëf ngeen bañ cee nekk di màggal seen bopp jàpp ne seen ngóoraay bopp la ak seenu góorgóorlu bopp te borom bi bëggul ñi nga xamante ne nii dañuy réeréelu ci kaw nit ñi tamit di wane li ñu am di puukaréew ci kaw nit ñi mu ne alladina gaa yooyu nag ma bëggul man borom bi mooy ñan na gis nga ñu am feebaru réeréelu gële puukaréew ñooy ñan mooy alladina yabxaluuna dañoo nay def lu baax fu ñu ñëwee buñ nee joxe leen saraxe leen wala def leen ci chantier yàlla yi du ñu joxe bërëb wa ya'muruna an-naasa bil buxli kuy def nag ñu lay ñu lay décourager naan la moo yow moo yow ñi fi ñàkk yëpp danga leen a mën a jox bu dee ne képp ku tàllal loxo nga jox ko lee ñi nga mel ni ñoom waaye yow defoo tee ngaa noppal sa bopp te bàyyi waa ji def nga naan ko non non non nit ñi woon jàngal leen ñu mën a napp moo gën nga leen di may jën dañ naan la toppal fee yow lu tax mayoo leen jàngaloo leen jàngal leen yow jàngal leen métier sax ku la ko wax nga bañ ba pare nit ki di ko dimbali nga naan ko loolu jàngal leen métier moo gën nga koy jox jën loolu façon wax la ngir bañ a def lu baax suñu borom ne gaa yooyu nag ñooy ñii waman yatawalla képp nag ku dummóoyu sama njàngale mii alquran ji ak jikko yi ma leen ne mel leen te sori jikko yu bon yi lii rëy rëyloog yooyu nga xam ne feebaru xol la képp koo xam ne dafa dummóoyu ne faalew ma alquran fa inna allah na xam ne borom bi huwal ghaniyu mooy ki jaamu yàlla da koo yokku dara wala da koy wàññi déedéet alxamidu mooy ki sant da moom lañ gën a sant de mu ne laqad arsalna rusulana bil bayyinaat mu dëgg-dëgg yónni woon nañu rusulanaa suñu ndaw yi alayhimu salaatu wassalaamu bil bayyinaati jox leen ay preuve nag yu leer yu wane ne maa leen yónni wa anzalnaa ma'ahumul kitaaba wal miizaan ma wàcce ànd ak ci yonent yooyu ñoo xam ne dama leen a jox li nga xam ne mooy ay téere kom as-suhuf az waaye tawraat ak injiil wal miizaan ak yeneen téere yoo xam ne xamuñu leen wal miizaan maa leen teg tamit jox leen balance bi nga xamante ne mandaxe yi nga xam ne mooy mandaxe yi dëgg li yaquuma naasa ngir nit ñi taxawu bil qist ci li nga xam ne mooy justice taxawu ci li nga xam ne mooy maandute mooy sariya yi fi ma sa jaar yépp ci maandu te lay woowee wa anzalna alhadida borom bi ne bokku na ci xéewal yi ma leen wàcceel mooy maa wàcce feer muy weñ fii nekk na ci basun muy muy kattan shadidun gu tar nga xamante ne nii mooy ne seer ci ngay manal waajale yi nga xam ne mooy tax yéen li l'islam soxla li borom bi digal leen ngeen man koo doxal ndax àddina bii boo fi yoree sa diine wala sa lu baax amoo force muy kattan bu koy défendre mooy dañ lay faagaagal loolu moo dal jullit ñi nga gis ci kaw suuf daanaka ko am sax bomb yu baax sax ci ñoom nga koy nga koy essayé te ñemewuñu sax réew yu ñu ne di fa jaamu li seen borom wax ci alquran daanaka ñaari boo ci génnee ci àddina bi ñaari réew dooli ñetteel te ñoom ñépp ñu nekk ay jullit nekk ay milliards lu tax waaye parce que force la ñu amul moom la ñu ñàkk amuñu ci pouvoir wu faire amuñu ci dara man di mois ak yooyu yëpp ci dara suñu ta suñu borom waxoon nañu na ci ba suñ aw ab tar mooy kattan boo xam ne shadidun bu tar la boo xam ne ci ngeen man di jëmbale dëgg ma wàcce ci yéen bëgg ngeen doxal ko wa manafi'u waaye am na ay njariñ yu bari li naa ci ñeel nit ñi am na la ñuy defaree otoraay yeeg yooyu yëpp affaire mooy booy tabax sax foog mu ànd ci loolu booy gëneel yu bari yu ci nekk wal ya'lam Allahu ngir boroom bi xam ana man feeñal ndax xam na ca azal laata mindeef ñëw man ana kan yansuruhu ginnaaw bi mu leen defalee xéewal lii ana kan moo koy dimbali ci diineem jii ngir mu avancé wa rusuluhu mooy dimbali ndawam ñi fi wàcc alayhimu salaatu wassalaam bil ghaybi ci kuppa ndax li yonent yi alayhimu salaatu wassalaam di digee li ci ëpp mooy jaam bi du ko gis léegi waaye bés bu ci nekkee gëm ko kooku la borom bi di teral ëllëg de inna allah dëgg-dëgg borom bi qawiyyun mooy ki no mooy borom kattan azizun te mooy ki noot ci nguuram mu ne wala qad arsalna nuuhan muy wax nag yeneen ci yooyu mu wàcce woon mu ci commencé nag di lim ñenn mu ne wala qad arsalna te dëgg-dëgg ñoo yónni woon nuuhan yonent bañ doon wax saydina nuuh alayhi salaam wa ibrahim ak saydina ibrahim alxalilu alayhim assalatu wassalaam wa ja'alna ñu def fi dhurriyyatihima ci seenu askan mooy ñi nga xam ne seeni sët lañu am nubuwata ma def fa li nga xam ne mooy ak yonent ak prophétie wal kitaaba jox leen téere yi nga xamante ni moom laa bëgg ñu joxal ma ko sama jaam yi fa minhum gis ne ma leen yónnee woon nag am na ca ñoom muhtadin ñoo xam ne nangu nañoo ko daal di topp la la yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam di ñu ko wa kasiirun minhum waaye lu ëpp te ña ma leen yónni woon faasiquuna dañoo génn ak topp summa ginnaaw yonent yooyu di Seydina Nuh ak Seydina Ibrahim alayhimu salaam salaatu wassalaam ak yeneen yonent yu jaar ci ginnaaw seen gannaaw summa ginnaaw ga xappay naa ñu tofale indi ci seen ginnaaw ala asaari yi ñu nekk ci seen tànk yañ nekkoon bi rusulinaa ci yeneen yonent yu bari seen ginnaaw wa xappayna bi Isa ibn ginnaaw gi nag ci waa banu Israaïl mu indi yonent bi mujj ci ñoom ñoo xam ne ñoo bokk askan ndax yaayam ci ñoom lañ bokkoon muy Seydina Isa ibn Maryam alayhima salaatu wassalaam wa aataynaa ma jox ko al injiil naan l'injil bu ma déggal liñ naan l'évangile léegi lool moom yàlla wàccewu ko loolu ay Matthieu la ak selon Matthieu ci Barnabas yooyu moom ay caaxaan la ay recueil la rek yuñ doon wax ñoom ñuy nettali loolu du lu yàlla wàcce de bu fekk bi dañ koo amatul wa naa ñu def fi qulubil ladina taba'uhu maa def ci xolu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon topp ko moom Seydina Isa muy hawaariyuuna yi alayhimu salaatu wassalaam rafatan ñeewante wa rahmatan ak yërmande seen biir waaye lii laa leen defal ña nga xam ne nag ñoo ñëw seen gannaaw doon topp seen gannaaw ne ñoom lañ gëm ñu créé fi ay mbir muñ naan wa rahbaaniyatan loo xam ne moom altruisme mooy di daggu ne nag da ngay dogoog société bi yow dootoo takku soxna dootoo lekk leen lekk dem ca montagne ya nekk fa ne damay jaabu sama borom yu bari lu la sa borom daganaloon nga xaraamal ko sa bopp ba pare nag ne waaw waaw ngir ragal suñu borom a tax ñu koy def muy rahbaaniya googale suñu borom ne ibtada'uha ñoom ñoo ko sos de man maa katabnaha alayhim man farataaluma ko woon ci ñoom te binduma leen woon ne leen dundu leen noonu mooy li prêtre yeeg pape yi ci kaw suuf rek naan bu ñu am soxnaak yooyu mu ne dugaluma leen ko de bañ tere seen bopp yu bay ma def ci kaw si mu ne loolu ñoom ñoo ko ko cos sosal seen bopp ngir lan nee nañ nag illa ibtigha ridwanillah ña ko defoon mu jëkk ñoom seen seen yéene seen loon naka baaxoon na waaye yéene bu baax rek doyul il faut tegu ci loo xam ne ab yonent moo ko jàngale alayhi salaatu wassalaam ngir yéene ba jàll illa ibtigha kon dañoo defoon loolu le dogoog lépp dañuy jaamu seen boroom ngir am sàkku li nga xam ne mooy ngërëmu seen boroom waaye fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha sàmmoon te woo ñoog loolu la ñu waxoon xaqqa ri'ayatiha ah, dëgg-dëgg nañ ko waroon a sàmmonteeg moom sàmmonte woowuñ ko noonu mooy yenn yi bu la tegoo sa bopp lu la sa borom tegul te mu nekk lu diis de toute façon doo ko mën a continuer de kon fa aatayna alladhina amanu minhum ñu jox ña nga xam ne ñoo gëm te teg woon ca la leen sayyidina Isa alayhi salatu wassalam tegoon ñooñ ma jox leen minhum ca ñoom ajrahum seen payoor wa kathirun minhum waaye li ëpp ci ñoom karcaan yi ak prêtre yi ak seen faasiquuna dañoo génn topp de mu ne nag yaa ayyuhal ladiina amanu yéen ñi gëm yàlla nag maa ngi leen di moytandiku lew bu leen mel ni gaa yu mel na le de ittaqullaha na ngeen ragal seen boroom tabaaraka wa taala moo tax su yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne woon laa rahbaaniyata fil islaam l'islam loolu amu ci mooy li dundu prêtre yooyu amul ci l'islam moo taxoon mu daal di woon ko tere Seydina Usmaan ibn Maz'un radiyallahu anhu tuddoon nañ ko lañu wa aminu ta ngeen a ngeen gëm bi rasulihi ci ndawam bii mu leen yónni même yéen ñi wootewu ne da a gëm ci prêtre yeeg juif yi bu ngeen gëmee dëgg-dëgg gëm leen yonent bii ma leen yónni alayhi salaatu wassalaam bu ngeen ko defee de surtout yéen chrétiens yi ak yahud yi yutikum kiflayni borom bi dina leen jox ñaari cër yu mag mooy kiflu mooy loolu nga xam dañ koy teg ci kaw gëléem gi nga xam ne ci côté boos bi nit ki bu ci toogee mooy tax du daanu loolu nag mooy bu ngeen jàppee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi indi mooy tax bu ngeen topp di ci géeju alkande yeeg géeju bàkkaar yi suñu borom ne wa wayu dina leen jox kon ñaari cër min yi ci yërmandeem gu yaatu waaye wa yaj'al lakum mu defal leen nuuran leer bi bihi boo xam ne moom ngeen di doxe ci kaw suuf ak Allah alaaxira ci lëndëm gi mu doon wax ca kaw foofu boo fa demee lépp lëndëm leer day tax nga niit lu borom bi dina leen ko defal wa yaghfir lakum mu jéggalal leen seen bakkaar yi wallaahu te borom bi ghafurun aji jéggalaakoon la rahimun aji yërëmaakoon la muy wax aaya bu mujj bu mu ne boo gisee ma lii lépp nag mooy li allah ya'lama ngir mu xam mooy mu xam ahlul kitaab yi ñi nga xam ne ñoom laa joxoon téere ci njëkk ci yahuud yi karcaan yi allah yaqdiruuna ala shay'in kuene ñoom moomuñ ta maruñ dara min fadlillahi ci ngëneelu yàlla yi ba ñuy añaane jullit ñi ñoom ngëneelu yàlla gaa newul ci loxooy kenn du wërsëg du dara wërsëgu àddina bi newul ci loxoy américain yi wala ifranji yeeg franc yeeg yooyu déedéet ak tubaab yi ba nit ñi jàpp ne pour ñu mën a soqale ko fokk ñu def ni ñoom suñu boroom ne mukk ma ngëneel gu mag muy wërsëg ak wërsëgu jaamu yàlla ak wéetal ko ak wërsëgu am alal ak lépp ak soppeeku loolu newul ci seen loxo de nag boroom waa ahlul kitaab ak chrétien yeeg façon yooyu yéegéer yi xam ne mbir yi nekkul tam manuñ ci